ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisoon nañu fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi weesu ak zu ginnaaw bi mu jógee marru dhahraan jublu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman li fatxiha am na ay laaj yoo xam ne moom lañu laajoon ci jotaay bi weesu mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu newee bi di tuwa ana yan xew-xew ñoo am foofu am na luñ ci gisoon ci jotaay bi wees walillaahi alxamdu wal minna walillaahi alxamdu wal minna comme ni ko imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi aleyhi wa ala abihi waxewoon bim ne fa xaddasani Abdullahi bin Abi Bakr radiyallahu anil jamii anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma intaha ila dhi tuwa waqafa ala raaxilatihi mu'tajiran bi shiqqati burdin xibra xamraa wa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam la yada'u ra'sahu tawaadu'an lillah hiina ra'a maa akramahu allahu bihi min al-fath hatta inna uthnuna la yakaadu yamassu waasitata ar-rahl mu ne woon mu jële woon ci sëriñam boobu di Abdullah ibn Abi Bakr raxmatullah alayhim mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam àggee si Tuwa mu ngi war ci waruwaayam la newoon te mu ngi tegoon mu ngi mu ngi eh, làmbaayoo woon burda boo xam ne yooyu jóge yamante xonq dinañ ñëw moom aleyhi salaatu wassalaam incha allah buy dugg biir màkka hal kaana muhriman am la est-ce que dafa armaaloon walla déet loolu ndax masala la moo xam ne al fuqaha rahmatullah alayhim dañ koy masala la mu siiw ci ñoom est nit dina dugg màkka noonu saamu armaal li gën a dëgër mooy ne nit mën naa dugg Makka sans te li koy wone mooy li aleyhi salaatu wassalaam def ci bis bii di fit Fathu Makka incha allah dinañ agsi ci yooyu amaana dinañ tuddaale ci saase masala moomu wala rekk ñu bàyyi ko ci njàngat yi incha allah mu ne keroog mu ngi wàcce boppam moom aleyhi salaatu wassalaam siggiwul bam gisee li nga xam ne moom la buur yàlla dal di koy teralal ci fatxu gii di ubbi màkk gii di waaja am ba ni nga xam ne catu sikkim bi walla sikkim bi mu ngi te laal fi nga xamante ne mooy teg gi nga xam ne ci la toog moom aleyhi salaatu wassalaam tawaadu'an li bi loolu lañ jotoon a wax ci siw tuwa ñu ne am na leneen loo xam ne ba léegi imaam ibn isxaaq rahmatullah yi après dinañ ñëw ci suñu laaj yi ñu waxoon sànq fexe leen tontu rappali leen ci jataay bii weesu waxoon nañ ne bari ñëw tontu ci yooyu dinañ ñëw ci siw tuwa ba léegi ana yan xew-xew ñoo am foofale ba léegi ñu ngi ci buntu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ma nabiy alxabib seyyidina rasulullah alayhi afdalu salaatu wa azka salaam imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ñuy nettali keroog ci di tuwa loo xam ne jotoon nañu ko gis comme niñ ko tudde woon ci jataay bi weesu bi ñu gis tarjama seydina abu quxaafa uthman waalidu siddiq moom laa la laajoon ci jataay bi weesu na la kan mooy abu quxaafa euh, loolu laa laajte woon kan mooy abu quxaafa walla dama ne woon waajuru seydina abu bakar nuñ tuddoon benn ci laaj yooyu daal benn la ci woon waaw waajuru seydina abu bakr moo doon seydina abu quxaafa tuddoon nan uthmaanu uthmaan anhu bi ñuy gisoon nañ jot nañu gis tarjamaam gis nañ sa biographie te ba ñu koy gis boo bale tuddoon nañ ci xew-xew bi muy dugg ci lislaam waaye côté bi nga xam ne moo gën a concerné ak duggam ci lislaam boobu mooy bu aleyhi salaatu wassalaam ubbee Makka complètement moo tax côté boobu dañu koy dañu koy bàyyi ba ni nga xamante ne ci la aleyhi salaatu wassalaam di ubbee completement al baladul xaraam ñu daldi tuddaale loolu insha allah bu ñu ko fàttewul kon li ñu soxal fii mooy Dhi Tuwa imaam ibn Isxaaq raxmatullah aley mu ne wa xaddatani Yaxya bnu Abbaad ibn Abdillahi bn Zubayr an abiihi an jaddatihi Asmaa binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne wa xaddatani te nettali na ma man imaam ibn isxaaq sama sëriñ di yaxya ibn abbaad ibni di doomi ku ñuy wax yaxya di doomi abbaad abbaad di doomi abdallah abdallah di doomi azubayr ibn al awaam radiyallahu taala anil an ali zubair an abihi xam nga mbokk seydna zubair mbokk kii la seydna hakim ibn hizam foog naa loolu waxoon nañu ko voilà bi ñuy def tarjama seydna hakim waxoon nañ ne euh, mbokkam la moom seydna zubair bu jege sëtam yi nag moom moo jële yaxya moo jële ci baayam di abbad abbad jële ci maamam ju jigéen di asma asma bint abi bakr sayyidatu asma dafa guddoon fan lool dafa guddoon moom ku dund lu gudd la eh, gisoon nañu hijra galam ci defoon yoonu hijra gi bañ tudde woon ko zaati nitaqayn waaye dund na ba jamonoy ñoom xajaaj ah, ibn yuusuf al thaqafi bi nga xam ne ci la wa yi jiite fële ba ni ñuy raye doom ji di seydina abdallah ibn zubayr moom gisaguñ eh, si def nañ tarjama ibn zubayr bi bi début dugg ci ma dugg ñi njëkk a juddu Medina gisoon nañu ko seydina abdallah boobu gisoon nañ niñ ko faate woon Makka boobu yaayam mu ngi doon dund di seydatu asmaa binti abi bakrin radiyallahu taala ali bakr ali abi bakr seydina moom nag kon ay sëtam ñoo solo mbir mi euh, ndax asma soxna la woon ci seydina zubayr mooy yaayu seydina abdallah ak seydina urwa waaye urwa waxoon nañ la urwa moom du saxaaba ndax moom après alayhi salaatu wassalaam la la la la gane àddina alors que seydina abdallah moom bi alayhi salaatu wassalaam mooy bokk na ci njëkk juddu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ci muhaajiruna yi loon càllale bi càllale waa kër az-Zubayr ibn al la jële ci seen maam bu jigéen di saydatu Asmaa bint Abi Bakrin di doomi Seydina Siddiq alayhi ridwaanullah annaha qaalat saydatu Asmaa ne lamma waqafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Dhi Tuwa qaala abu Quhaafa libnihi min asghari waladihi ay bunayya idhiri bi ala abi Qubays qaalat waqad kuffa basaruhu qaalat fa ashrafat bihi alayhi fa qaala ay bunayya maada tarayn qaalat araa sawaadan mujtamia ila axiri alxadiis mu ne kële seydinaa seydatu asmaa radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi taxaw agsi jóge marru Dhahraan ba agsi zuutuwaa waaw mu agsee foofu ah, qaala abu quxaafa abu quxaafa di maamam moom asma ndax mooy baayu baayam mu ne moom di waajuru seydna abu bakar radiyallahu anhu libnatin lahu min asghari waladihi libnatin dama noon libnihi libnatin min asghari waladihi dafa wax benn sëtam boo xam ne sëtam walla doomam boo xam ne ndax maam dañ koy woowee sët voilà loolu la paa pas kii muy waxal seeru Seydina Abu Bakar la ah non du lool de <laughs> euh, dafa wax benn sëtam boo xam ne mu ne ko izhari bi ala abi Qubays mu ne sët boobu yéegal ak man yéegal ma ci Abu Qubays mooy montagne boobu bu nga xam ne euh, mu jàkkaarloo Qu'ayqi'an mooy Makka boo taxawee jabalu Qu'ayqi'an Abu Qubays moo nekk beneen fas bi màkk nekk seen diggante waaw mooy ne ñoom ñoo séq Makka nii en face lañ defante seen diggante Makka nekk ci diggante bi mu ne ko yéegal ma ci Abu Qubays ci garab ci ci ci montagne boobule xam nga Makka ay montagnes yi neen la gis nañ mi ak xeer gis nañ mi ngi gis tarjaba Seydina Abd Abdallah ibn Abi Umayya waa Quraysh te loolu gisoon nañ ko ca bu yàgg ba ca bu yàgg que bokkoon na lañ doon alayhi salaatu salaam naan ko yow yow yow umpule woonu ñoo fi gën a xatum dëkk allahu akbar ay seen wax yu ñàkk ñàkki teggin yooyu nga xamante ne nii ndeysaan ñoom waa ahlu makka ay suñu dëkk bi nga xam ne dafa xat bari ay xeer waaw loolu lañ bëgg nag na ko buur yàlla yaatal te échanger ñu palaasu xeer yi kii anhaaran ka anhaari shaami wal iraq defal ñu fi ay dex comme dexu iraq ak li nga xam ne mooy shaam ñoom Dijla ak l'Euphrate al Furaat wa Dijla waaw Tigre waaw ñoom Dijla euh, léegi mooy montagne yooyu benn bi nag la sëy na Abu Quhaafa wax sët bi ne ko yéegal ma foofu xaalat saydatu Asmaa neen moom nag saydatu euh, Abu Quhaafa nag moom waqad kuffa basaru temps yooyu nag dafa ma xawoon yii yëpp waxoon nañu ko bon amaana bu xaw a yàgg tuuti mais fii la xewe woon ñun dañu anticiper woon ndax dañu doon def tarjamaam comme niñ ko xamee booy def tarjama nit <laughs> ñu door a tudd Seydina Abu Bakar def tarjabaam dinañ tudd ba tudd bés bi mu faatoo te pourtant siira bi xaajagu avancé loolu la moo taxoon lii ñu gisoon ko fekk moom dafa silmaxa woon ndax mag la woon ah, ku nekk waajuru Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mooy Seydina Abu Bakar mag la woon waaw nga gis ne kon ba waajur ji dafa dem ba silmaxa mu ne temps yi nag dafa silmaxa woon xaalat mu ne fa ashrafat bihi léegi nag a ah, sët bi daal di ko yéegal ba ci kaw mais nga ne mais ab silmaxa moom nag buñ ko yéegalee ba ci kaw moom du gis aveugle la du gis buñ ko yéegalee ci kaw montagne bi moom lu mu fay ja lu mais lu mu koy jariñ moom mu nekk ci suuf ak mu nekk ci kaw luy différence bi waaye mag la te xam na li muy def te dafa bëgg am at tasabbutu ci xabaar yi mu soxla mooy am précision dëgërlu ci information yi mu bëgg laaj sët bi ndax kat dégg na riir moo xamante ne nii ah, dégg ko woon mag léegi sët bi yéegal ko ci kaw montagne Abu Qubays qaalat léegi nag bi mu yéegee mu ne ko mu ne fa qaala seydna abu quxaafa ne sët bi ay bunayya maada terain ne ko ah sët sama ana walla doom sama ana lan ngay gis léegi wax ma li ngay gis comme ndax boo fa yéegee da tiim li xew alentour yi da ngay gis alentour yi waaw moom nag dafa bëggoon a xam avant alentour yi ci du trois ana lan moo xew foofule mu ne ko looy gis ana lan nga gis observel nga wax ma li ngay observer li nga gis mu ne ko sët bi na ko ara sawaadan mujtami'a ah gis naa mbooloo mu bare bare baree bari mu dajaloo waaw du mbooloo mu tasaaroo de mais mbooloo la moo xamante ni ni sawaat sawaat mooy mbooloo sawaat fii tekkiwul lu ñuul de mooy comme ni ñuy baree rak rajloo bari noonu moo tax ñu koy mbooloo mu rëy ñu naan ko sawaat mu ne maa ngi gis sawaadan mujtami'a mbooloo moo xamante ni dañoo dajaloo mu rëy a rëy rëy ñuy jullit ñi radiyallahu anhu qaala seydna abu quxaafa ne ko til tilkil xaylu ne ko nag ne ko tilka alxaylu bokk tilkal xaylu ne ko loolu nag mooy li nga xam ne mooy mbooloo moo nga gis ñu dajaloo mooy mooy mooy mooy mooy gawar yi mooy mooy fas yi de mooy ñawar ci fas yi xaalat sët bi na ko bu jigéen bi wa ara rajulan yas'a bayna yaday dhalika sawaadi muqbilan wa mudbira mu ne ko maa ngi gis leneen maam ci maa ngi gis benn waay boo xam ne moo nekk ci seen kanam waaw ci mbooloo mu rëy moomu am na ku nekk seen kanam di dox di leen jiitu waaw yasaa di dox bayna yaday dhalika sawaat muqbilan wa mudbira day dem ba ci kanam dal di retourner waat am na daal koo xam ne moom moo leen jiitu ah Abu Quhaafa ne ko radiyallahu anhu sët sama ah ay bunayya dhalika al wazi' yaani alladi ya'muru alxayla wa yataqaddamu ilayha mu ne ko sët sama kooku nga gis muy avancer ka reculer hein hein kooku alwazin mooy ki nga xamante ne léegi mooy mu mu mu daal di tekki lan mooy waasin mooy wazin mooy lan mu ne mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moom ya ya'murul xayla wa yataqaddamu ilayha moom mooy digal en fait mooy nekk c'est observateur u kii ndax mooy ki nga xam ne mooy jiitu loolu waxoon nañ ko ne dañuy am talian koo xam ne ñoo xam ne wala koo xam ne day jiitu ngir euh, fi ñu di baliser le terrain bala ñu agsi léegi nag bu amee information gaaw daw wax ko nit ñi lu mel noonu bu ko defee armée bi mën a jàll mais du ñëw rek demanoon noonu këppalu ndax loolu wóorul imagineel ñoom ñépp ñu demanoon noonu après jékki-jékki am lu leen bett comme niñ koy gise ci sof <laughs> ko tout le temps du du du du affaire bii nii du man a nekk mooy ñoo xam ne ñoo jiitu dem baliser jële le terrain comme niñ koy gise ci Hunayn <laughs> xare Xunayn insha allah muñ ci àggee Xunayn eh, nag soreegul bon ci kii laa bëgg a wax mooy ci ci euh, ci ci ci ci ndax juste après Makka la mais xam naa bon loolu moom àggaguñu ci moom loolu c'est pas pour l'instant même bon wallahu alam mais bon li ma xam daal li ma yaakaar te njortu ko mais njortu kese la mooy ne loolu moom àgguguñu ci moom waaw mais soreetul <laughs> léegi euh, mooy loolu du tout le temps lay mën a am du tout le ngay mën a am koo xamante ne ni moom mooy jiitu di di di di baliser le terrain di ñëw ndax na euh, euh, naka lañ ne nii rek e commencé bi ñuy dox noonu Hmm? la gaa yi jékki-jékki rek flèche yi dal ratatatatatatatatatatat waaw flèche yi di dàq kay maa la ko wax gaa yu bari daal di wane gannaaw loolu insha allah dinañ ci ñëw ci moom la alxuraan di jundu naan wa yawma xunaynin wa yawma xunaynin id a'jabatkum kasratukum waaw kay kon euh, ñi ëpp kon ci léegi mu ne ko kon kooku mooy alwasin sët sama kook nga gis muy muy avancé di delluwaat ci ñoom di jiitu kii kooku mooy alwasin te mooy joxe directive yi di wax man ngeen avancé am wala man ngeen a taxaw summa qaalat sët bi ne ko nag qad wallahi qad intashara as-sawaad mbooloo mi tasaaroona de lu ëpp ci mbooloo mi mu'zamu naasi mbooloo mi tasaaroona de fa qaala seydna abu quxaafa nag ne ko qad wallahi idan dafa'ati dafa'ati al-xaylu fa asri'i bi ila bayti léegi nag kon mooy gis ne mbooloo mi léegi tasaaroo ci mooy loolu la wax sët bi maam ji maam ji ne ko kon nag wallahi maa ngi wat ci yàlla kon ne kon kon kon fas yi ñu ngi jañu jëm ci kanam di ñëw si biir màkk kon waaw commencé na di dox mu ngi ñu ngi dox jëm si màkk fa asri'i bi ila bayti kon gaawe ma yóbbu ma sama sama kër gaaw nu mu gën a gaawe nañu wàcc ñu dem ca kër ga nu mu gën a gaawe léegi léegi léegi léegi léegi mu ne wan xattat bi fan xattat bi wa talaqaahu alxaylu qabla an yasila ila beyti léegi ci saase sët bi wàcc ak moom waaye naka lañu wàcc me comme que mooy rythme bi man da gaaw rythme bi man da gaaw te te li lay Seydina kii Abu Quhaafa mi mooy liy wane ne mag dëgg la woon mooy moom bi muy silmaxa avant gàddaay bi la silmaxa nga ne ma loolu noo ko xam ma ne loolu de woon nañ tarjamaam de waxoon nañ ko sànq na euh, euh, maa ngi la koy fàttali te ba ñuy gis hijra bi sayyidatu Asma mi nettali affaire bi mais moom ci boppam keroog bi Seydina Abu Bakar gàddaayee bàyyi seen seen maam dafa ñëw ne leen më dégg naa ne daf dem na ba mbaa bàyyil na leen fi dara yóbbu alal ji mbaa yóbbuwul alal ji bàyyi leen nee ma wut ay xeer yoo xam ne comme genre monnaie yi doon am xeer yu xaw a mel noonu def ko ci benn surra mooy benn ëmb comme que dafa sel ma xawoon ma ma teg ko fi sama baay doon teg alalam waaw waxoon nañ la ñoom moom waa kër Siddiq yar na leen yar ngoo xam ne koopar fooru kër gi doom yi sax xam nañu fi mu ne waaw <laughs> ah léegi loolu mooy lan <laughs> mooy mooy mooy léegi coffre-fort bi mooy lan mooy code code code code bi <laughs> code bancaire bi saay boo moyul yow rek a ko xam ci kër gi bu amee keneen ku ko xam soxna si lay doom waaw à l'abri des kii sax nga koy nëbb sa doom yeeg yooyu ndax bëggoo ñu xam ko ndax wóorul ndax xam nga ne seenu yar des na wal iyaadu billah waaye ñii ñoom amoon nañ amoon nañ accès bu doon tey dañ naan équivalent coffre-fort bi mooy chéquier bi waaw amoon nañu tamit accès ci ci ci code personnel bu doon tey du carte bancaire beeg fi ñuy defee virement yeeg fi ñuy mën a lii yépp mooy équivalent loolu ah ku nekk ci ñun na seet rek est-ce que yépp yow sa doom waxuma sa doom joo xam ne majeurul ku majeur est-ce que yooyu yépp jox nga parce que da nga naan yii kon nag waaye ko joxee sama kart bleue bi bu demee du xam du xam doy na de ndax lan yaroo ko ci doylu ak al amaana waaw Seydina Siddiq doom yi sax xamoon nañ fi alal ji ne ñu mu ñëw nee na ma jël loxoom comme que dafa ma xawoon teg ko ci kaw ëmb bi mu làmb ne ah waaw comme de bàyyi nga leen lii lépp moom mooy baax na moo tax moom yàgg naa silmaxa léegi nag moo tax kooku boo koy wommat mais ritm bi du gaaw dox bi du gaaw nee na moo tax bi nga xamante ne ci la ndaw euh, sët bi wàcc di ko di wàcc ak moom ngir yóbbu ko këram ñu ñibbi ci la ko lenn ci fas yi dabe waaw laata muy àgg këram mu ne wa fi unuqil jaariyati tawqun min wara min wariqin fa talaqaahu rajulun fa yaqtati'uha fa yaqtati'uhu min unuqiha fekk euh, sëtëm boobu noonu <laughs> dafa yoroon benn caq boo xam ne mooy tawq min wariq boo xamante ne nii ci ci xaalis la woon min fidda wariq mooy fidda waaw pas dahab de du or mais ci argent ci xaalis mooy caqu xaalis bi leen kii am koo xamante ne ci fas yi daal di koy xëcc ci loos wi waaw di koy yóbbu léegi nag ci la continuer ne bi nga xam ne nag loolu mooy ab bi yonent ma lay saab saab ak seegul lenn ci fas yi ñoo jiitu euh, léegi nag après loolu nag la wax nag bi nga xam ne ci la yonent ma lay saab saab nag ubbi Makka ba agsi après mu continuer ba islaamu Seydina Abu Quhafa loolu insha allah wax nañ la dinañ ci ñëw léegi nga ne ma mais yow sa xadiis bii moom imaam Ibn Ishaq est-ce que wér na defoo taxriij bi de te loolu ñun tàmmoon nañ ko ah ana sa xadiis bii nii Yaxya ibn Abbaad mu jële ci moo nettal imaam ibn Isaaq mu jële ci baayam Yaxya jële ci baayam ni Abbaad moom mu jële ci maamam Asma bint Abi Bakr loolu est-ce que na euh, euh, dañ naan la xadis bi xadis bu wér la ndax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi saraxa bi taxdiis nee na bil xadis nee dañ koo dañ koo nettali te xadiis bi imaam ahmad daal na koy solo ci musnadam mu jaar ci yoonu asmaa bii te sanad bi bu wér la imaam alhaytami tudd na ko ci majmau zawaid mu ne rawaahu wa tabaraani waaw mu ne imaam ahmad ak tabaraani raxmatullah alayhima na ko wa rijaaluhuma thiqaat góor ñi ci càllale bi ñu wóor la na ko noonu imaam al-xaakim an-naysaabuuri soloo na ko ci al-mustadrak waaw ko solowee mu ne hada xadiisun ala sharti muslim walam yuxrijaa waaye imaam mu ne xadiis bi xadiis bu wér la nekk ci charte imaam muslim waaye imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj abul xuseyn al qushayri an naysaabuuri raxmatullah imaam al buxaari solowuñu ko na ko koy solo solo léegi nga ne ma càllal imaam ni xaar ma la sanad bi bu wér la sëriñam yi ñu wóor lañu ba ci sayyidat asma bint abi bakr radiyallahu taala anil jamii léegi lool moo aw ci détoa léegi inshaa allahu taala bu ñu ñëwee nag ci suñu laaj yañ laajoon waaw mais léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom keroog nan la répartir lan moo xew xam nga xam nga ci jataay bii weesu jataay bii weesu <coughs> ñu ngi la doon affaire waa Makka bi Abi Sufyaan di wax naan ay man daxala daara abu bi mu ñëwee waa Makka wax leen ko ak tamit riwaaye imaam al-Buxaari bi nga xam ne bi mu jëlee ci Seydina Urwa bi nga xam ne moo gën a détaillé Euh, ba pare doon wax ci euh, ci Abu Sufyan bi roog bi ko Seydina Sa'd ibn Ubaada rombe naan al yawmu yawmul malhama al yawmu tustaxallul xurma waaw tey de bésub xare ba dee la rek xare bu tar moo leen di xaar yéen waa Quraysh tey tey lañuy tey lañuy tey lañuy daganal li ñu orma gi ñu defoon Makka dinañ ci daganal bañ man leen a liquider yéen waa Quraysh yeneen time alay saa saab yëgoon ko ba ñu waxoon loolu léegi suñu laaj yi moo doon lan mais yonent bi aleyhi salaatu salaam moom nan la Zituwa euh, léegi nan la dugge Makka est-ce que dafa dugg Makka noonu xërëb ñoom ñépp wala dafa defar armée bi armée lañ yor yaa ngi dégg yaa ngi fàttaleku titre ni boroom xam-xam yi titre xew-xew bi ghazwatu al-fath waaw fathu Makka ak ghazwatul fath yu mel noonu léegi nan la aleyhi salaatu wassalaam daal di dispatché daal di kii noo tudd euh, euh, séparer armée bi daal di koy euh, organiser loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di nettali mu ne wa xaddatani abdullah ibn abi najiix mu nekk xadis boo xam ne nag mursal la ndax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi moom e, càllaleen bii nii bi mu ko tuddee moom imaam ibn isxaaq Eh, mooy ci sëriñam bii la ko jële te moom du saxaaba kon mu ne wa xaddatani te nettali na ma dinañ ñëw ci dinañ ñëw waat ci côté boobu insha allah abdullah ibn abi najiix sama sëriñ di abdullah ibn abi najiix raxmatullaahi alayhi anna rasuulallahi sallallaahu alayhi wasallam xiina farraqa jeyshahu min zi tuwaa amara Zubayr ibn al-Awwam an yadxula fi ba'd an ila aaxir al-xadiis mu ne ah keroog bi nga xam ne ci la yonent bi daal tasaare arme bi ci di Tuwa amara Zubayr ibn al-Awwam dafa digal Seydina Zubayr Seydina Zubayr lan la doon def fii moo doon kan ci biir waaw waxuma nga wax ma moom mooy kan mais ban rôle ci jotaay bi weesu nekkoon nañ di rijjanti tamit drapeau yi bam nangoo mbir mi ci Seydina Sa'd ibn Ubaada da koo joxoon doom ji di Qays ibn Sa'd ibn Ubaada après am na ci yeneen riwaay yu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib la waxoon mu dem jël drapeau bi Seydina euh, Sa'd léegi bi ko Seydina Ali jëlee mooy noonu la ko imaam al-Haafid boole woon tooxoon nañ la lool boole bu rafet la Seydina Ali bi mu ko jëlee sëy yonent bi aleyhi salaatu salaam mu mu jur lenn ci xolu Seydina Sa'd ibn Ubaada ginnaaw bi mu waxee Abu Sufyaan li mu wax ba Abu Sufyaan boole ko yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi mu nangu ko jox ko doomam après Seydina Sa'd ne yonent bi aleyhi salaatu salaam non pour mu nangu pour doom ji daal bu mu ko teg ci position bi après mu jël ko jox ko Seydina Zubayr ibn al-Awwaam moo tax ko mel ni imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah aleyhi jëlee ci imaam az mu dogu keroog Seydina Zubayr ibn al-Awwam moom moo yoroon drapeau yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi Seydina Sa'd waxee loolu ñu jël drapo lamsaar yi jox ko ko mu yor ñaar moo tax mu dogu jële ci imaam Zuhri même bu dee waxoon nañ la ci marasilu Zuhri yi la bokk këne euh, moom bi muy dugg keroog Makka Seydina Zubayr ñaari drapo la yor muy bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak bi nga xam ne mooy bu wàll Ansaar radiyallahu taala anil jami moom Seydina Zubayr moom nag yoroon drapeau yonent bi aleyhi salaatu ndax am na ci riwaaya yoo xam ne dana ko <clears throat> boo fa demee na nga fa taxaw nga xaar ma ba ma ñëw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam ci kaw Makka la jaar loolu mooy li gën a dëgër ba am na yeneen riwaaya yu ne ci suuf la mais li gën a dëgër mooy li nga xamante ne nii mooy ne ci kaw Makka la jaar Seydina Xaalid ibnul Walid moom la wax nag ne ko nag yow nga jaar ci suufu Makka waaw Seydina Xaalid ibnul Walid Abu Suleymaan <clears throat> léegi moo tax ci lool mu ngi ci saxiix saxiix Buxaari këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam al-Awwaam an yadxula min kadaa min a'laa Makka wa an yaghriza raayatahu bil jahuun wala yabraha hatta ya'tiya yonent bi alayhi dafa digal te xadiis boobu moom lañ gisoon ci baabu ayna rakaza baabu Euh, ayna rakaza arraaya sala euh, ayna rakaza annabi sallallahu alayhi wa sallam arraayata yawm al-fath ana fan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi woon samp li nga xam ne mooy euh, raayaam bi yawmul fath ndax foofu ci exactement terme yi dane wa raayatu nnabii ma'a Zubayr ibn al moom moo koy roon Seydina Zubayr radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an turkaza raayatahu bil jaxoon yonent mi alayhi salaatu salaam digal ne Seydina Zubayr na ko yow ba ci aljaxoon waxoon nañ la mooy ci côté almeeru Makka yi na nga samp foofu noonu li nga xam ne mooy sama raaya bi sama drapo bi waaw te loolu la Seydina uh, Urwa ne Seydina Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im moo ko nettali mu ne moom dégg na seydina al abbaas ibn abdil muttalib yaquulu li zubayr mu ne moom naafi ibn jubayr ibn mut'im <laughs> seydina jubayr ibn mut'im bokkoon ci prisonnier badr yi mu joon na tuub moo dégg woon yonent mi alayhi salaatu salaam doon jàng ca timis suuratu tuur waaw wa kitaabin mastuur sa doomam nag di Naafi ibn Jubayr Seydina Naafi ibn Jubayr nee na man maa dégg Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalibi mu naan Seydina Zubayr naan ko yaa Abaa Abdillah haa huna amaraka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tarkaza raaya qaala wa amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idin Xaalid ibn al Waliid an yadxula min a'la min a'la Makka min kada wa daxala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min kada fa qutila ila aaxir al-xadiis mu ne yonent bi alayhi salaam kii euh, Seydina al-Abbaas la dégg mu naan yaa Abaa Abdillah yow Abu Abdillah moo doon dàkkantalu kay Seydina Zubayr ndax euh, Seydina Zubayr kan la ju kan mooy doomu ji gën a siiw kan mooy pourquoi ce silence <laughs> euh, mooy kan la jur ku gën a siiw ci doomam yi te moom la njëkk jur mooy doomam jukki ji mooy euh, mooy ci kaw euh, kii Seydina mi miñ la doon wax léegi waaw Ah. waaye gis nga xadiis bii nii xaaral ma continuer nga xool xaaral eh, xaaral ma continuer léegi li mu wax nga gis moo tax ma ne la sànq dafa am xadiis yoo xam ne ñoom dañoo wér yoo xam ne dañu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam noo ci suufu Makka la dugge ci suufu Makka la dugge waaw am. Eh, yoo xamante ne dañ ne non ci kaw Makka la dugg léegi lan moo gën a wér ci lool dinañ ci ñëw léegi xoolal nañ continuer euh, kii ne euh, euh, kon Seydina Abbas ne yaa Aba Abdullah yow bàyyi Abdallah di Seydina Zubayr ibn al-Awwam haa huna ndax fii nii haa huna fii nii amaraka Rasulullah Seydina Nafi' ibn Jubayr mu ne loolu laa dégg Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib di laaj Seydina Zubayr mi nga xam ne moo yoroon drapeau yonent mi alayhi salaatu salaam naan ko mais yow fii du fii nii la la yonent mi alayhi salaam waxoon nga sampal ko fi drapeau wam bi waaw xaala mu ne wa amara léegi mooy après mu dafa confirmer quoi wa amara rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam daal di digal Seydina Xaalid ibn al mu dugge min ala Makka min kada mu mu duggee ci kaw Makka mais euh, mu jaare ci kaw lool mooy problème bi moo tax imaam al mooy lii nii du mooy li gën a dëgër te loolu imaam al Buxaari yi ci boppam soloo ko soloo na lu contraire ak lii loo xam ne mooy li nga xam ne nag loolu la boroom xam-xam yi lu ëpp ci ñoom nootal te loolu sax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo tax imaam al-Hafiz na Hajar bi muy sharah xadiis bi ci kitaabul Maghaazi ci baar yi rahmatullah alayhi mu ne passage bi naan wa amara nabiyu ci xadis bi yawma idin Xaalid ibn al Xaalid ibn al Walid an yadxula min a'la Makka min kada wa daxala nabiyu min kuda wala min kadan mu ne wa hada muxaalifun lil ahadith as-saxiixa al aatiya anna Xaalidan daxala min asfali Makka wan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam min a'laha voilà mu ne lii nii dafa wuuteeg li nga xamante ne mooy xadiis yeneen ci ma aleyhi salaatu salaam ci kadaa la dugge te loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam dinañ gis ci yeneen riwaay yoo xam ne moom euh, euh, ba muy dugg foofu dafa dafa ba dafa laaj Seydina Abu Bakar dafa dafa gis jigéen yi bi muy dugg si ñuy sànni ay ci euh, ay seen sër yi seen yenn yor ay ay ay ay mooy ñuy yor comme comme si bu nit ñi di accueillir yenn dirigeants yi. yor ay sër ay sër yuñ yor seen loxo yi di ko yëngal léegi nag di ko dóor ci ci ci ci fas yi noonu mooy paa di leen dàq yonent mi alayhi salaam gis loolu daal di muuñ tourné ci sëy Seydina Abu Bakar ne ko waaye lan la say lan la Hassan waxat la waxoon waay mooy wayam boobu chenre boobu Seydina Hassan wax waaw adim nal xaylu maw xayla mawqi'una kada tuthiru non adim nal xayla in lam tarawha voilà tusiiru nafa maw'iduha kada kadaawu wax bay wax comme si Seydina bii nii te loolu xewagul woon kontaan <laughs> tourné Seydina Abu Bakar ne ko lal la loolu mooy ne moo mooy la Hassan waxoon ay mu wa mu mu Seydina Abu Bakar daal di koy waxal répéteel ko waxal ko bayt yi Seydina Hassan waxoon adimna alxayla in lam tarawha tuthiru naqa maw'iduha kadaa'u yonent mi alayhi salaatu salaam kon ne léegi nañ jaar kon fi fi nga xamante ne moom la Xaalid wax muy kadaa non euh, Hassan te kadaa moo nekk ci kaw keneen nekk ci am na beneen bërëb tamit boo xam ne kudan lañ koy wax màkk waaw ndax am na beneen bërëb ndax affaire yi lenn la dafa am kadaaw kadaaw moom mooy ci kaw Makka foofu la yonent mi aleyhi salaatu saab jaar te loolu mooy li gën a dëgër waaw léegi mu am lu ñu naan kaden moom lañ la doon wax kaden loolu moo nekk côté Arafa mu am beneen foo xam ne ñetteelu bërëb boo xam ne moom ku alhamdulillah moom kudaa lañ koy wax kudaa voilà ah léegi mais ñaaree ñoo gën a siiw kadaa u ak kada léegi kii ne eh, eh, Seydina moo tax bon bu ñëwaatee ci liñ doon wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ci kaw la jaar kadaa la jaar léegi euh, moo tax Seydina imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne kanta euh, xadis bii nii nekk ci saxiixu imaamul Buxaari ndax loolu la mooy euh, imaamul Buxaari xam na loolu moo gën a dëgg gis nga xadisu Seydina Urwa bi ci boppam xadisu Seydina Urwa bi mooy dafa nekk loo xam ne mursal la mais mais fi nga xam ne fi lay tudde affaire bii nii foofu nag dafa am li nga xamante ne mooy càllale gi daf ko kii ndax dane qaala Urwa mooy càllaleem bopp ba ci Urwa xam nga biñ commencé di nettali liñ gisoon ci Seydina Abu Sufyaan ak Seydina Sa'd loolu mursal la woon saxiix te imaam al-Haafiz Ibn Hajar nee na man gisuma fenn foo xam ne mu la jokkaloo la moo tax mu naan imaam al-Buxaari tax mu indi lii hadis bi ba pare teg ci juste mu ne qaala Urwa Urwa nee na wa axbarani Naafi' ibn Jubayr loolu mooy muttasil bi loolu mooy li nga xam ne moo jokkaloo ci hadis bi te loolu de mooy comme que day mel luy appuyer mu indi ko bi ko Seydina Abbas naan ko yaa Aba Abdallah yow Seydina Zubayr fii la la yonent ma lay daal di samp affaire bi euh, drapeau mu naan ko waaw sauf que euh euh que ne yonent ma lay saa salaam mu ne dafa digal wa amara rasulullah yawma idin Khalid ibn al-Walid an yadkhula min a'la Makkah naa Xaalid ndax sëy Seydina Xaalid dafa bokkoon ci li nga xam ne dañoo jiite woon benn partie ci armée bi dinañ ñëw ci instruction yi ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax moom Seydina Xaalid li mu ko jox ci instruction ay ndigal ne ko defal lii ngay def mu jiite benn partie moom mu ne ko yéegal ci jaareel ci kaw Makka loolu noonu hadis bi wax mooy li nga xam ne même bu dee wér na daa am li ko gën a wér li ko gën wér mooy ne ci kaw Makka yonent bi aleyhi salaatu salaam moo fa jaar muy kada Seydina Xaalid jaare kadan ci suuf waaw moo tax imaam alxaafis ne lii dafa wuuteeg lil ahadis ci ay xadis yoo xam ne as-saxiixa yu wér yal aatiya yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw fan ci fat ci saxiixu imaamul Buxaari yi yeneen mooy am dafa indi yoo xam ne moo gin a dëgër yi moom imaamul Buxaari rahmatullah alayhi këne seydinaa xaalid daxala min asfali makka wan nabiyyu min a'laha këne seydinaa xaalid wan nabiyya moom moo dee dugge ci suufu makka yonent bi alayhi salaam dugge ci kaw mu ne moom imaam alxaafiz wa jazama ibnu isxaaq anna xaalidan daxala min asfali min asfali makka wa daxala an min a'laha wa duribat lahu hunaaka qubba Euh, gis nañ ko mu ne te lii nii ci la imaam Ibn Ishaq ahlu euh, imaam ahlu siyar daal di dogu ko ne lii nii Xaalid ci suuf la jaar mooy yeneen xadiis yu wér yi di wax naan ci suuf Makka la la dugge ci sud bi la dugge mais duggawul ci nooru Makka mu ne loolu la imaam Ibn Ishaq dogu te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër jaarul ci suuf ci kawan ah. naa Xaalid ci suuf la jaar yonent ma lay saa saa moo jaare ci noor bi te ca foofu dañ ko faa defal benn xubba comme ni nga xam ne buñ àggee yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, dinañ dinañ gën a dugg ci loolu incha léegi kon loolu moo jëmoon ci loolu ah moo tax imaam ibn Isxaaq léegi lool noonu mu wax mooy lan dane imaam ibn Isxaaq dane ba léegi ñu ngi ci arme bi nan lañu lan la ko yonente bi aleyhi salaatu wasalaam waajale mu ne wa xaddatani abdullah ibn abi najih fi xadis anna rasulallah amara xaalid ibn al-walid fa daxala min al-liit asfala wala makkata fi ba'd an-naas wa kaana xaalid ala al-mujin ala al-mujinna mujniba ala al-mujniba al-yumna wa fiiha aslam wa sulaym wa gifaar wa muzayna wa juhayna wa qabaa'ilu min qabaa'ilil arabi voilà imaam ibn Isxaaq <laughs> lii la imaam alxaafis doon junju léegi ne te imaam ibn Isxaaq ci lii nii ci la dogu këne li ne ne ne non Seydina Xaalid jaarul fi jaarul ci ci kawan ah, ci suuf la jaar moo tax mu ne sama sëriñ di imaam wa xaddasani Abdullah ibn Abi Najiih fii xadiisihi mooy ci lim doon nettali sànk càllale boobu mu ne mooy bi ne woon seydina zubayr ibn al awaam moom moo nekkoon ci al mujanniya al mujanniba al mujanniba al yusra moom moo ci armée bi moo ne woon côté bi nga xamante ne mooy euh, euh, gauche mu ne nag seydina xaalid moom moo ne woon ci al mujanniba al yumna voilà mu ne yonent bi aleyhi salaam ci ba léegi ji si tuwaa mu digal Seydina Xaalid ibn Walid mu jaar ci minal lit asfala Makka ab bërëb la mooy foofu mu jaar ci suufu Makka fii ba'd an-naas ànd ak lenn ci arme bi mu ne wa kaana alal ala al-mujannibatil yumna moo ne woon ci côté droite bi naa Zubayr moom jëloon côté gauche arme bi moom mu war a jaar ca kaw contourner Makka ba ca kaw du xaar foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kanta Seydina Xaalid mu ne ko yow jaaral ci suufu Makka waaw mu ne nag nit ñooñu Seydina Xaalid jiite woon mu ne fiiha aslam tribu yi ñoo ne woon sous sa responsabilité moom gisoon nañ bi ñuy parade tribu yi di romb Seydina Abu Sufyaan naan mais ñii ñooy ñan Seydina Abbaas naan ko Sulayma ngoog mu naan ko maali wali Sulayma mu ñii romb waa waa ñii ñooy ñan Muzayna waa naa lii wali Muzayna ñii romb ñeneen romb waa ñii ñooy ñan Juhayna maa lii wali Juhayna ñeneen romb ñu ne ko ñii mooy ñan mu ne ko ñii ñooy Aslam maa lii wali Aslam maa lii wali Ghifaar di continuer Seydina Xaalid nag moom sous saa responsabilité waa Aslam waa Sulaym moo tax mu ne wa fiiha te mbooloo moomu yonent moom mu jiite woon ñu waroon a jaar ci suufu Makka ndax dañoo bëgg tanc waa Quraysh ba du ñu am dara loo xam ne dinañ ko mën a nekk di résister yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa bëgg gaa yi xam ne jaru ko loolu moo tax mu wax Abu Sufyaan li mu ko wax ngir mu dem wax leen ne fii ñoom bu ñu bu ñu deful dara xeex du am nañ nangu dëkk bi ci jàmm abu sufiyaan yaay seen chef demal nga wax leen ne man daxala daara abu sufiyaan fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi du alayhi euh, baabahu fa huwa amin wa man daxala masjida fa huwa amin léegi ba pare mu teg ci yónni ñenn arme bi mu mu tasaare leen ñenn ñu duggee ci kaw ñenn ñu duggee ci suuf moom alayhi salaatu wa salaam mu war a dugge ci kaw te ku ko fay jiitu mooy ki yor drapeau di Seydina Zubayr mu ne Seydina Xaalid nag ñi mu yoroon ñu waroon a dugg ci suuf fu Makka mu ne ñooñu bokkoon na ci ñoom waa Aslam tribu de Aslam waa Sulaym ak waa Ghifaar ak waa Muzayna ak waa Juhayna wa qabaa'ilu min qabaa'ilil arab ak yeneen tribu ci tribu arab ñaata ñaata lañ gisagul gis nañ Seydina Zubayr moo ne ci góor moo yoroon góosu armée bi moom mooy jaar ci kaw Makka ci Kada Seydina Zubayr Seydina Xaalid war a jaar ci suuf Kadan e, léegi mu des keneen mu ne wa aqbala Abu Ubayda radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abu Ubayda moom ibn al bi saff min al yansabu li Makka bayna yaday rasulullah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kànta abu ubayda ibn al moom mu daldi dëgmal si bi soffi minal muslimin ci ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy sàppe jullit ñi mu nekk ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa daxala rasulullah sallallahu alayhi wasallam min adaaxir yonent bi alayhi salaatu salaam jaar ci bërëb buñ naan adaaxir xatta nazala bi a'la makka ba na muy agsee ci kaw makka fi mu waxoon na zubayr demal nga xaar ma foofu sampal ma fa sama raaya bi fa duribat lahu hunaaka qubba foofu nag ñu defal ko fa benn mbaar benn tànt bu am boo xam ne day am coupole ñu defal ko foofu moom alayhi salaatu wassalaam voilà ndax te foofu mu wàccoon alayhi salaatu wasalaam foofu mooy ci kada comme niñ la ko waxe sànq loolu la wax ki nga xam ne mooy loolu la doon wax Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu naan ko ana lan la lan la kii waxoon Xaalid euh, Hassan ibn Thabit mu daldi koy wax li nga xam ne moom la waxoon adim nal xayla ci riwaay yi nga xam ne ñoo ñëw ci xadiis yi euh, euh, ndax adim nal xayla loolu mooy li nga xam ne mooy <laughs> ci diiwaanu seyn al euh, ñun ba ñu koy jàng ndax lii kii bii it bokkoon na ci li nga xam ne xasida bi jàngoon nañu ko ba ñu newee collège ndeysaan ah, eh, eh, eh, bu dee ci diiwaan comme que euh, matière loolu c'était littérature la woon foofu noonu adim nal xayla adim nal xayla moo fa ne boo demee ci diiwaanu Seydina Hassan loolu moo fa ne adim nal xayla euh in lam tarawhaa voilà adimna alxayla in naqa mawciduha kadaa'u adimna moo fa ne alors que bu dee ci ci ci ci ci ci ci siira yii nii ak riwaaya yii nii ñëw di wax di wax ci loolu Eh, nga xam ne loolu ku mel ni kii nu tudd eh, imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi na koy solo bi sanadin da'if foofu yonent bi alayhi salaatu foofu da ne adimtu bunayyati in lam tarawha wala adimtu bunayyati min katafi min katafay kada wala loolu euh, moo ñëw ci loolu euh, euh, gis kon wute boobu mais foofu loolu la lañ fa soxla woon ndax adim nal xay mooy dañu kii dañu dañu mooy ñàkk nañu rëcc nañu kii fas yi hmm. tusirun in lam tarawha bu ngeen ko gisul tusirun naqa mooy di yëkkati kii poussière bi mawqi'uha bërëb ba mu koy defe foofu kadaa u mooy kadaa léegi nag loolu la yonent mi aleyhi salaam doon wax këne euh, ba muy dugg foofu ba dafa gis jigéen ñi di di di di def liñ la doon wax sànk di yor seen sër yi di sànni noonu ci kaw ci fas yi yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di muñ Seydina Abu Bakar ne ko yaa Abaa Bakar kayfa qaala Hassan mu ne ko lan la Hassan waxoon mun daal di koy waxal veer yooyu la kon loolu euh, léegi kon loolu la seydina abu ubayda ibn al jarrah moom euh, moom ñan la àndaloon mooy ñi nga xam ne moom nag ñim kii woon mooy ñi nga xam ne yoruñu woon ñim chargé woon mooy ñi nga xam ne yoruñu woon armée moo am na riwaay yu ne wa amara Aba Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ala al-Hussari mooy ñi nga xam ne yoruñu armée wala wala yoruñu ay euh, ils ne pas aussi protégés yoruñu ay mbubb koŋ ak yooyu te ñëw na ci saxi imaam Muslim que ne moom imaam Abu Ubayda ñi mu yoroon mooy ñi nga xam ne ñi mu chargé woon mooy ñi nga xam ne ñoo doon dox voilà ar-rijaala ñooñu la chargé wu woon léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daa am nag ay instruction lu leen jox waaw dalee la wax ne nag an yakuffu aydiyahum wala yuqaatilu illa man qaatalahum waaw ne leen nag bu leen bu leen xeex ak kenn armé wu ngeen ñi ci armé wu Seydina sur Seydina Zubayr Seydina Xaalid surtout Seydina Xaalid ibn al-Walid mais ñoom ñépp mu ne leen nag bu leen xeex ak kenn ci waa Makka lu dul mooy bu leen jëkk a song mais nekk leen ñoo xam ne dangeen di résister ku leen nar a song bu leen toog naan doono déedéet bu leen fi xare lu dul am am bu dee daa am ñu xare jaw yéen léegi loolu kon moo xew ci côté yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu des hein waa Quraysh xam nga gisoon nañ ci jotaay bee weesu ko ne Seydina Abu Sufyaan ba mu leen waxee lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ku dugg këram ku dugg sama kër nekk nga en sécurité képp koo xamante ne nag moom Euh, des na moom moom euh, tëj na këram dugg na këram tëj ko kooku it mu ngi en sécurité waaye képp ku dugg ci jàkka ji kooku mu ngi en sécurité euh, imaam ibn Sa'd la waxoon fa tafarraqa naasu nit ñi daal di tasaaroo ilaa duurihim wa ilal masjid tasaaroo jëm ci seen kër yi ak kii bi ci seen ci jàkka ji ci Kaaba bi mais est-ce que ñépp ñoo ñoo ci loolu est-ce que waa Makka ñépp ñoom ñoo d'accord bon bañ a résister hein loolu moo doon suñu deuxième laaj bi ñu waxoon jotaay bee weesu tontu nañ benn bi yonent bi alayhi salaatu salaam nan la waajale kii be nan lañ duggee kon gis nañ ne moom ci kaw kadaa la jaar naa Xaalid mu jaarloo ko ci suuf Seydina Zubayr jiite ñi nga xam ne ñoo ñuy dox ñi nga xam ne yoru n'était pas aussi armé daanaka ñaari armée yu gi gën a rëy mooy yu Seydina yonent mi alayhi salaatu salaam boo nee Seydina Zubayr mooy fi yonent mi alayhi salaatu salaam di kii ndax moom moo ko doon jiitu mais ci moom la àndaloon alors que Seydina Xaalid feneen lay jaar moom dana ko jaaral ci suuf mu ne leen nag bu leen xeex ak kenn fekk amul koo xam ne day xeex ak yéen léegi nag waa Makka gis nañ ñi ëpp ci ñoom ni ñu def mooy ba leen seen sang Abu Sufyaan waxee lool ñenn ñi daw nañu